waaye doxal fo yi yaa dajjaal léegi nag yeneen saa salam ne fa baynama huwa kadhalik bi nga xamante ne nii nag noonu la nekke noonee parce que bu yàggee après du ko man quoi day jéemaat du ci man tous am na nag ñu naan jeune bi euh, kii la euh, mooy euh, nu mu tudd ki àndoona Seydina Muusa al-Xadir alayhi salaam waaye wal wallahu alam loolu euh, que ndax wax jooju ak dëgërëm ak ñàkk dë ak dëgërëm loolu gisuma ko waaw wallahu nag tabaraka wa alam euh, borom bi nag moo gën a xam mu ne fa baynama ñu ngi ci xadiis ba léegi xadiis sayyidina an-Nawaas ibn Sim'aan wala Sam'aan chapitre trois cent soixante-dix baabul mansuuraati wal mulah xadiis numéro mille huit cent huit mu ne fa baynama huwa kadhalik bi nga xam ne dajjaal ci la nekk noonu di def caaxaanam yooyu di impressionner nit ñi ndax see ak li ko yàlla seetaane ah bi nga xam ne ci la nekk noonu rek iz waaw ba'atha Allahu ta'ala al-masih ibn Maryam sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah ci noonu borom bi daal di yónni nag le vrai messie muy almasih isa ibn maryam ala nabiyyina wa alayhima afdalu salatu wassalam waaw waaw lii moom télévision la am télévision dina <laughs> ah, yi nga xam ne moom laa doon junju di la ko kene dajjaal ñëw na ba dem te dajjaal loolu waxit la bëta benn bëtam boobu mooy tamit xaalis kene nit ñëpp xaalis kese la ñuy xoole <laughs> dafa am wax yoo xam ne moom fasaduhu yughnina an ifsadihi wa butlanuhu yughnina an ibtalihi dafa am wax yu yàq yoo xam ne seenu yu yàqu kese doy na ci ñuy jéem a taxaw di kon di ko yàq naan lii baaxul du wax ju yàqu la ak neenam doy nañu sëkk di taxaw di ko neenal wallahi ku dégg xadiis yo ne saasam bii bu la yàlla taxee jóg bu doon mas ngaa dégg wax yooyu wala ñoo xam ne moom lañ la doon gëmloo wallahi ci saase bu dee yàllaa tax a jóg diñ ci sumpeeku ci saase faxas ci ba fet wecc ka anna baynaka wa baynahu bu'd comme si yow ak waxi caaxaan yooyee ak xalaatini caaxaan yooyee ak pas-pasu caaxaan yooyee nekk digganteeg yow comme diggante penkook soow waaw arina al-haqqa haqqan warzuqna warzuqna ittiba'ahu al-batila batilan warzuqna ittiba'ahu ay ijtinabahu borom bi lay ñaan ñu ngi lay ñaan di la nga may ñu wan ñu dëgg sa dëgg te nga wër sa jël ñu topp ko waaye ñu ngi lay ñaan nga wanal ñu neenu dajjaal ak iblis ak ay mbokkam pas-pas yu baaxul yi waaw te nga wër sa jël ñu ñu daal koy sotti amin kon yonent bi alayhi salaam ne fa baynama huwa kadhalik bi dajjaal newee ci cinéma googee ci noonu rek ba'atha allahu taala borom bu kawe bi te yéegu daal di yebal almasih ibn maryam sayyidina almasih isa ibn maryam mi nga xamante ne nii keroog waxoon nañ lalu borom bu waxoon ne gaa yi rayuñu ko de waaw bal rafa'ahu allahu ilay li am ba borom bee ko yëkkati bañ ko bëggee faat ñoom ñu yées na waaw waxoon nañ la foofu kañ lay dellu ci moom la xadis bii di wax te waxoon nañ la foofu tamit ne woon ci xadis sayyidatu bint al-Hakami Zaynab bint Jahsh zawji rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu anha ci xadisam biñ la woon 189 waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab futiha al yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadha wa hallaqa bayna asaabi' asba'ayhi loolu taxawoon nañ ci bu baax côté bii moo tax duñ ci taxawaat bu baax moo taxoon bi ñuy tàmbali ñu la koy junj waaw borom bi wàcce Seydina Isa mi nga xam ne mooy toroxal si nag le vrai Messie bi nga xam ne mooy toroxal al-Masihul kaadib al-Masihul kazzab al-kazzab waaw lu foo borom bi daal di koy yebal. fan lay wàcc fa yanzilu inda al-manarati al-bayda sharqiyya Dimashq non Seydina Isa buy wàccaat suuf fa nga xamante ne jàkka xam ne moo am minaare bu weex ba nekk ci sharqiyya Dimashq mooy estu Dimashq Damas capitale li nga xam ne mooy Syrie di dëkk bu mag boobu asibatul muslimin al-xilaafa foofu moo doon seen capitale mooy Damas Dimashq waaw ca li nga xamante ni mooy ah, manaara muy minare mooy sooroor bu weex ba foo fële nekk ci est wu Damas waaw foo fële lay wàcc allahu akbar allah waaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar bu wàccee foofee ah, al imam an-Nawawi mu ne amma al-manara fa bi fathi al-mim wa hadhihi al-manara mawjudatu al-yawm sharqi Dimashq mu ne manara boobu moom mu ngi dima Damas existe na waaye même bu doon ne bi existé noonu dañ koo yàqaat sax dinañ ko defaraat ba bu Seydina Isa di wàcc alayhi salaatu wassalaam fekk loolooy am ndax àddina yi bu kenn yaakaar ne suba lay tukki waaw dinaa wax ku yaakaar loolu mooy yow xamoo li ngay wax <laughs> waaw même bu ñu raafaloon Damas suñu jamono yi la mahaala foofee yeneen saa sala wax dina fa dinañ ko fa tabaxaat minaare bu weex boo xam ne Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam buy wàcc foofu lay wàcc yeneen saa salaam leeral ñu mbir yu yu yu nit nit nit tayar mu ne bayna mahrudatayni mu ngi sol ñaari yére yoo xamante ne moom lay al mahrudatayn allahu akbar allahu akbar mooy laabis mahrudatayni day sol ñaari yére mooy saw bay ni xay ni bi wars ñaari yére loo xam dañ koo cuube wars wars day xaw a mboq waaw waaw am ñu ne non mooy ñaari complet rek waaw mooy ñaari yére lay sol mooy comme niñ naan complet sol yére kaw ak yére suuf waaw akbar hein waaw akbar waaw waaw akbar wala imaam an-Nawawi mu ne ah mu ne laabis maanaahu laabisun sawbayni masbughayni bil wars thumma az-za'faran mu ne day sol yére yoo xam ne dañ koy cuube li nga xamante ne mooy wars ginnaaw gi ak za'faran loolu mooy mahrudatayn Allahu akbar mais euh, yére yooyu nga ne mais attends yow waxoon nañ fi ay masala yu jëmoon te loola ah. yow zanfaraan yeneen saa sam da doon tere yooyu gisoon nañu lool nga dëgëraloon contrairement waxu Maliki yooyu ma ne waaw mais yaakaar nga ne yére yii nii mooy yére yoo xam ne ci kaw suuf lañ ko defare xoolal yeneen saa sam di wax yow lii xam nga lu muy niru yeneen saa salam bi nga xamante ne nii ci lay Isra yeneen euh, ci euh, ndab boo xam ne ndabal or. lañ def maa u zamzam raxase ci xolam bi est loolu day tekki ne léegi ñu utiliser maa u euh, ndabal or daa dagan déedéet loolu beneen monde la voilà monde bii la waaye lool ci aalam feneen la bokk moo tax Seydina Isa ibn Maryam buy wàcc lool yére yooyu yére yu àjjana la <laughs> ça veut pas daan benn maire wala benn usine boo xam ne Turquie la nekk wala feneen foo xam ne ñoo ko defar moom bu koy sol nga ne ma ah ma ne lu koy wone mooy déglu yeneen saa fa yanzilu inda al-manaarati al-baydaa sharqiyya Dimashq bayna mahrudatayni waadi'an kaffayhi alaa ajnihati malakayn nee na Seydina Isa ibn Maryam buy wàcc sol yére yooyee mu ngi teg ay mbaggam ci ñaari laafi alaa ajnihati malakayni ñaari malaaka ci seeni laaf lay teg ay mbaggam di wàcc malaaka yee koy wàcc kooku xam nga ne kon yéreem sol àjjana la jógee comme da ngay jël benn comme daa yor actif fii voilà voilà ya hada <laughs> lam yazal liñ naroon wax insha allah loolu mooy li gën a ci li jëmoon ci za'faran waaw yére buñ cuube safran loolee gisoon nañ ko te moo doon waxu imam ak al imam ash-Shafi'i kon ñu jàll kon wàcc sol yére mel ne teg waadi'an yi ñaari non ci ay ay mooy ci maanaam maanaam euh, euh, mooy ay tenkam poignée da koy teg ala kay malakayni ci kaw day day mooy comme boo taxawee nii jël sa ñaari loxo tàllal teg ko ci ñaari mbir yoo xam ne bii sa ndejoor bii sa càmmoñ ci ñaari laafi malaaka ci ay ñaari malaaka ci seen laaf yi saa sam ne ila to qatta'a ra'sahu qatar Seydina Isa ibn Maryam bu bu wàccee noonu bu yëngalee bopp bi mooy qatta'a am day mel ni daa mel ni ndox bopp bi dafa tooy ndox da cee newoon waaw bu yëngalee bopp bi hein qatar ay toq di ci génn di ci wàcc Allahu akbar waaw bu wàccee bopp bi yëngal ko wàcce ko tata mooy xafada wàcce rasahu moo xam daa ñaq wala daa ñëwaale ndox noonu bopp bi tooy xasar nga gis mbir yi di wàcc wa ida rafa'ahu bu yëkkatee bopp bi loolu mooy bu sëggee nga gis ndox mu sell di wàcc di siit wa ida rafa'ahu bu ko yëkkatee tahaddara minhu jumaanun kal lu'lu bu yëkkatee bopp bi nag jëkk bopp bi mooy ndox boobu day mel ni ay peru wursu ngalam lu raw wursu ngalam yuy wadda mooy gis nga ndox mi jóge ci bopp bi mën nga koo gam-gam leeg wurus ci sellaay ci cellete ak leer ak taaru allahu akbar moom la naan wa ida tahaddara minhu waaw wa ida rafaahu taxaddara minhu day wàcc ci boppam ba jumaan mooy ay toq ndox yoo xam ne day mel ni ay ay wurusu ngalam yoo xam dañ leen a def ay per yu sew yu bari ay or bu bari di wadd allahu akbar jumaanun kal lu'lu waaw mel ni gis nga pierre précieuse yoo yële weex tàll ci ci cellaay noonu la allahu akbar allahu akbar ñaqam noon la moom Seydina Isa <laughs> allahu akbar allahu akbar oh <laughs> tellement ñaqam ni mu sellee boo ko gisee alhamdulillah da naan lii ay pero wurusu ngalam la ay or yu sew yuy wadd ci bopp bi allahu akbar mu ne yoneen saa sam fala yaxillu li kafirin yajidu riha nafasihi illa maat allah mu daganul te yeewul loolu la yàlla def manula dékku li kafirin ci ab yéefir yajidu boo xam ne dina daj riixa nafasi mooy Seydina Isa ibn Maryam bu noyyee nii yee xoolal ñun bu ñuy noyyi nii lu lu lu woyof loolu noyyi génne dugalaat xëcc génne loolu moom ak noyyeem ak noyyeem melul na suñu yox si yi man na wum leeyi la <laughs> hawla wala quwwa balaa loolu Imaam An-Nawawi naa wal mahruda bi daalil muhmala wal mu'jama ci riyaad bi ca suuf léeg-léeg damay jékki rek fàtte ko wa hiya thawbul masbuux mu ne mahruuda tey ni boobu mu wax moom lay sol ñaari yére yooyu taj wax ko mu ne bi daal mahruuda da bu ko def tomb bi nga xam ne amul tomb wal mu'jama waaye eh, eh, eh, day am tamit am na mahruuda ñaar yi am na la la bëgg a wax dañ naan mahruuda di wax mahruuda mu ne wa hiya te loolu mooy as-thawbul masbuux mooy yére bi nga xam dañ koo cuub léegi kon ñu delluwaat waaw après laa yadaani ca lay waxaat dara kon sayyidina Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam wala alayhima salatu wassalam ba yonent bay saasaan ne yellu taman la dékku li kaafirin ab yéefér yajiru riha nafasi ak ngelaw mooy buy noyyi air bi génn ci bakkanam di génn amul benn yéeféer boo xamante nii dina ko daj ah dina agsi ci moom bu mën a dékk loolee waaw illaa maat lu dul ne yéeféer bu xencu xetu mooy noktik Seydina Isa ibn Maryam alayhi salaatu wassalaam yéeféer bu ko bu mu dugg sa bu ko bu ko yëpp bu mu dugg sa bakkan nga dee <laughs> anti yéefir la saa sam nag ne te li ci li nga xam ne moom nag ak nokkeem c'est pas li ma ne la bokkul suñu nokki wa nafasuhu yantahi haythu yantahi tarfu te gis nga nokkeem mooy comme man mu ne nooyi boobu xam nga man fii damaa def effort def bu fort noonu mais moom du ko def kon comme normal ñun def ndànk normal nooyi normal gis nga fi muy àgg mooy de bu bu bu noyyee ngelaw di jóge ci bakkanam day day daw lu gaaw te gis nga fan lay yem haythu wa nafasuhu yantahi haythu yantahi tarf fi bëtëm bu sànnee bëtëm fa bëtëm di tollu champ de vision fa mu toll moom Seydina Isa ibn Maryam alayhi salaam foofu la nokkeem di àgg mooy distance boobu yéeféer bu ko dandu bu koy noy di dee ci saa si allahu akbar é kii moom guerre geeram am doon na simple ah waaw yàlla ko defal jamono jii mais pas bi mu doon bi mu ne kaw suuf amawul demawul woon nii sinon kon xanaa gaa yi <laughs> daa yéeféer ëpp woon ko wëroon ah waaye lii jamono jii la mujjug jamono buy ñëwaat salawatullahi wa salaamuhu alayhi allahu akbar gis nga ni mu gaawe ngir faagaagal yéebéri ci loo xam ne ak kese la ko borom bi di jaarale <laughs> allahu akbar ah allah allahu akbar waaw allahu akbar borom bi ak dee la jël daal di koy lonku ci ray ci nokki Seydina Isa pour bépp yéeféer buy taxawaalu ci wetam <laughs> allahu akbar mu ne nag ginnaaw loolu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu ngi ci xadiisu an-Nawaas Sim'aan wala ibnu Sam'aan ba léegi radiyallahu ta'ala anhu mu ne nag fa yatlubu mooy mu yatlubu kan bu ñëwee mission bi ko yàlla yónni première mission mooy rayal dajjal dajjal mi nekk le faux messie bi fi nekk yow Isa ibn Maryam dama laa wàcc ngir nga dem faatil ma na jàll yëgatil ay wu mag woowee ci sama jaam moo tax fa yatlubu mu daal di mu muy chercher dajjaal nag di ko seet ci kaw suuf hatta ba ni nga xam ne yudrikuhu bi baabi Ludd waaw ba ni nga xam ne ci la koy dabe ci la porte de Ludd Ludd maamaanaa Ludd am nañu ne ismu jabalin bi Sham benn tur la turu benn montagne la bu nekk Sham am ñu ne déedéet qaryatun min qura baytil maqdis benn euh, euh, village la benn dëkkuwaay la ci dëkkuwaay waa baytul maqdis fële di al quds sharif waaw am ñu ne li tax ñu tudd ko luddu parce que li kasrati shajari ndax daa bari ay garab foofule waaw borom an-nihaaya mu ne mawdi'un bi Sham am ñu ne bi Filastina borom la Sham mais Palestine ci Sham la bokk voilà am ñu ne Palestine waxoon naa leen ba ma koy bañ koy wax foo boo boole ci euh, cent quatre-vingt-neuf hadith sayyidatu Umm al-Hakam Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha kenn dégg naa kenn ci suñu sëriñ yi di Cheikh Muhammad Muhammad Hassan al-Misri hafizahullah mu ngi dund mu ngi Égypte mu ne foofu mooy fi aéroport Ben Gurion bu waa état sioniste bu yées bi fañ def bi foofu foofu la waaw wallahi laqad sadaqa as-sadiq yeneen saa nga yahuud ni ñu yore moom yàlla dañ ceetul taxaw bu baax waaye yeneen saa saa nee na ñu ëpp ñu koy topp te dinañ ko gis ci hadith yi ñëw yi ñëw après bi kene mooy yahuud ak jigéen ñi ñoo ëpp ñuy topp dajaaw walla boo gisee féminisme bu dul jeex ci kaw monde bi lii lépp c'est pour ce masiixu dajjaal al al waaw waaw ñooy bayal ñooy yaatal tool bi ah masiixu dajjaal seen maam mi nga xam ne bu ñëwee ñu topp ko waaw wal billaah foofu la koy dabe bi baabi ludd ci buntu ludd foofu lay dabe fa la sayna isa hatta yudrikahu bi baabin ludd foofee la koy jàppe dab dajjaal fa yaqtula mu daal di koy rey ci saasi waaw wala fa yaqtula boo ci baax na mu daal di koy écraser waaw allahu akbar allahu akbar <laughs> léegi dajjaal jeex nii la masiixu dajjaal di jeexe quarantième jour bi la ko Seydina Isa faat nii la koy faate mu jeex waaw waaw akbaru dajjaal mu dee foo fële ca Jérusalem faray faatoo fa lañ koy rey fa la ko Seydina Isa ibnu Maryam alayhi salaatu wassalaam di rey Allahu akbar mu ne summa yati mais la vie continue après Dajjal waxoon naa la ko hatta Seydina Isa bu demee la vie continue waaw waxoon nañ la yeneen saa salaam nee na dinañu aj néegub yàlla bi ginnaaw Yaajuuj ak Maajuuj léegi Seydina Isa waxoon nañ la Yaajuuj ak Yaajuuj dafay fekk Seydina Isa ibn Maryam alayhi salaatu wa salaam te hadith bi waxoon nañ ko ci hadith boobu ñu la wax cent quatre-vingt-neuf bellul foofu ginoon nañ ci taxaw léegi ñu continuer waaw radiyallahu an an-Nawwaas ibn Sam'aan waaw mu ne summa yeneen saa salaam ne ya'ti Isa sallallahu alayhi wa sallam qawman qad asamahu allahu minhu nee na Seydina Isa bu rayee alayhi salaatu ay nit ñoo xam ne yàlla moom musaloon na leen ñoŋaloon na leen ci ayu masiixu dajjal fa yamsahu ala wujuhihim wa yuhaddithuhum bi darajatihim fil janna muy raay seen xar kanam yi allah di leen barkeelu waaye it di barkeelu tamit ndax mooy ngëm yàlla laal dara moom loolu barke rek nga a am allahu akbar waaw allahu akbar waaye ku ci amoon poussière mu lay raayal dina ko faxasal waaye it teraanga gu mag gi ñu nekkal mu leen di raay waaw bi wane tamit affinité bi mu am ak xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam ak tamit njàqare yi leen daloon même bu yàlla muccaloon leen réegi ngeen déggoon ko seeni mbokk jullit di ko jànkoonteel mu metti woon leen mu raay leen seen xar kanam yi dëgal leen ne lool ay woowu jeex na dajjal qad qataltu dajjal borom bi def na man ma faat dajjal salawatullahi wa salaamuhu alayhima waaw ba pare di leen jàngal nag di leen waxal wa yuhaddithuhum waaw mu daal di ñëw di leen nag nettalil nit ñooñee bi darajaatin seeni daraja fil janna yeleen borom bi daal bi eh, eh, eh, dencal ñoom ñi nga xam ne ñoo fekk ay wu toll nii daal bi ñuy muñ ba borom bi musal leen ci ndax gëm yàlla bu newoon ci ñoom waaw mu ne di nettali seeni daraja ca aljana waaw ndax seen muñ yi ci fitna yu rëy yi rawatina bi nga xam ne muy dajjaal bi nga xamante ne lii yonent bu fi mas a jaar alayhi salaam ni ñu ko waxe woon yonent saa sama ko wax xupp na ci ay ñoñam yéen ngeen réussir l'examen de Dajjal <laughs> waaw mu leen di wax seeni daraja la leen borom bi daal di di dencal ëllëg seen darajaat ci biir aljana yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne fay fa baynama huwa kadhalik bi nga xam ne sayyidina Isa ibn Maryam alayhi salaatu wa salaam ci la nekk noonu di wax ak way ngëm yàlla yooyee di dalal seen xel dalal seen xel ba pare deen wax fa nga xam ne ñoom fa la ñuy jëm moom la leen borom bi deytal te aljana seen daraja yu kawee iz awha allahu taala ila isa sallallahu alayhi wa sallam ci noonu rek suñu borom daal bi wax yu saydna isa xamal ko mbir waaw ñenn ñi naan boo hadis bi waa saydna isa nan lay ñëwaatee bu ñëwaatee te yorent ci yorent bi alay saa salaam la yemoon dañ naan la est bu ñëwaatee dafay indi lu bees ci diine yonent lay saa salaam bii lay doxal moom lay àtte nit ñi moo tax sax am na ci yenn riwaaya bañ ne ko imaam euh, julli jot ñu ne ko jiiteel mu ne seen imaam mu ngi seen biir di al mahdi <laughs> waaw <laughs> radiyallahu anhu <laughs> léegi nee ci noonu euh, suñu boroom daal di wahyu Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam ne ko xamal ko ne ko ne ko ne ko inni man qad axrajtu ibaadan lii laa yadaani li ahadin bi qitaalihim waaw kon nag fa harris ibaadii ila tuur nee na borom bi lii la ko wax bi mu newee jullit ñu ñooñ di leen bëggal ak xaxal seeni place ca biir aljana mu ne suñu boroom wax yu ne ko man bi de aji génne laa man nga wax inni man nga wax anni boo jox baax na anni qad axrajtu wala inni qad axrajtu ibadan lii sama jaam yoo xam ne mais du waaw <laughs> du jaamu teraanga yu ma doon de